te mooy shirk gis nga bàkkaaru rey nit njaaloo mandi assassiné ay ay ay ay laa wax yooyu yëpp gis nga bàkkaar yooyu xam nga garaw ma ne ah, rayoon waa àddina bi yëpp ñu ne àddina bi quatre milliards la nga jàpp quatre milliards yëpp rayeen ñoom yëpp ñu dee xanaa xamoo ne loolu kéeféer ko gën a garaw doon noonu fa yàlla ak kéefër ko gën a garaaw waaw kon kooku mooy moom am na ci bakkaar loo xam ne mooy façon bakkaar bu jullit mën a bi ba mu nekkee yéefër la encaissé loolu lépp waaw moo tax loolu la loolu la la la la yonent bay saa saam bi wax waaw faut pas les apprentis yi nga xam ne xamuñu dugg rek gis xalis mel ni naan ah mais loolu comment ñu jël bàkkaaru jullit ñu jox ko yéeféer ñu dem safara non yéeféer bi ba mu deewee ci kéeféer la la doon dem safara directement même bu bu bu gisul woon jullit bi dara lii moom safaraam leer na sauf que loolu mooy loo xam ne mooy ngëm yàlla waaw comme li yonent bay saab saab wax ne borom bi da ne koor maa ko moom moo koy fay innamaa yatawaffa as-saabiruna ajrahum bighayri hisaab des nañu matal muñkat yi mooy woorkat yi ak mu añi mu ñaakoon yi seenu pay ci loo xam ne kenn du ko saytu gis nga loolu façon mbaax mu ne xaj na ci borom bi waxul ñaata la def lépp lu yiw mën na ko cee def rompas foofu yéeféer bi nag mbirum naka noonu la Allahu akbar Allahu akbar wal iyaazu billah kon loolu <laughs> la <laughs> yonent bay saa saab di wax léegi mu ne kanta imaam an-Nawawi ba léegi al-Minhaj ci al-Minhaj mu ne wa qawluhu wa yada'uha li yonent may saasaam ne day jéggale bàkkaaru ya toll nii montagne way wommatu yi teg ko mu ne wal muraadu yada'u alayhim misluha bi dunubihim kama zakarna day teg ci kaw yéeféer yi lu toll noonu nee ndax sababu seeni bàkkaar ak seenu kéeféer comme ni ñu ko tuddee léegi nag mu des mu ne lakin lamma asqata subhanahu wa ta'ala 'ala al-muslimina sayyi'atihim wa abqa 'ala al-kuffari sayyi'atihim saaru fi ma'na man hamala isma al-fariqayn mu ne waaye ba nga xamante ne nii borom bi daa teggil rotal wul bi nga xam ne woonaa ak ak ak ak kellam wa ta'ala kawem 'ala al-muslimina wëllif way wommatu yi sayyi'atihim seen yu ñaaw wa abqa mu desal alal kuffaar ci kaw yéefér yi sayi aat yim seen yu ñaaw ya saaru ci loolu dañuy mel ni ci maanaa mujj mel ni man ka nga xamante ne li nga xam ne mooy bakkaaru ñaari ñaari ko ñaari kuréel yi voilà voilà mooy ñëlee amatuñ benn bàkkaar yéeféri kese desey bàkkaar ci kaw noonu mel ni ñoom dañoo yenu waale bàkkaar yu ñële mu ne imaamu Nawawi li kawnihim hamalu isma al-baaqi léegi mu ne wa huwa ismuhum mu ne wa yahtamilu beneen déggin bi ma la ne ñaari ci am benn bi mooy lii bi mu ne man da ñàkk que lu toll na bakkaar ya mu effacé lu toll noonu lu duwal lu doon defal yéeféri ndax seenu bakkaar seenu weddi yàlla seeni bakkaar beneen bi mooy mu ne wa yahtamu an yakuna al waaye beneen déggin am na ci que lii mu ci borom bi yonent bi saa saam namm mooy aasiman kaana lil kuffaari sababun fiiha mooy bépp bakkaar yooyu bu dee ne bakkaar la yoo xam ne yéeféer yaa tax nga ne ma luy doon mu ne bi annahum sannuhu waaw fa tasqutu anil muslimiin bi afwillahi ta'ala wa yuda'u ala al-kuffaari mithluha li kawnihim sannuhu wa man sanna sunnatan sayyi'atan kaana alayhi mithlu wizri kulli man amila biha wallahu a'lam Ah. waaw mu ne ndax ñoom mooy bu dee ne yéeféer bi moo fi indi bàkkaar boobu jullit ñu topp ko ci te yonent bay saa saa waxoon na man sanna képp koo xam ne dafay tëral indi fi li nga xamante ne nii mooy ba euh, jëf ju jëf joo xam ne ju rafet la doo xam ne yaa ko fi njëkk a def ñun ñu roy la ci kooku da am yoolu sa yoolu bopp ak yoolu képp ku ko jëfe ba yawmal qiyaam waaye contraire bi képp koo xam ne yaa fi tëral def fi loo xam ne lu bon la jiwu bon yaa ko fi jëkk a def nit ñi roy la ci da am bakkaaru sa bopp ak bakkaaru képp ku la ci topp ba yawmal qiyaama mauvais investissement da ngay tëdd sa bàmmeel bakkaar yi di la fekk si waaw yoo xam ne du yow waxoo demoo waaye yaay cosaan bi yaa ko dugaloon àddina ba nit ñi tuddee la caaxaan joo jële wala bàkkaar boo bële wala di ko def ndax yow ndax yaa leen ñemeloo te yaa leen wan yoon wi te yaa ko fi indi mu ne ci kaw noonu it lii dañ yàlla yi sotti ko jul yéefér yi yahudi ak nasaraan yi mooy la mooy bu boobaa bu fekkee ne ñoom daa am bàkkaar yoo xam ne ñoo ko fi indi julli ñu topp leen ci <laughs> te aka bari wallahi bari na <laughs> suñu génération daanaka ci la ñuy génn waaw li nga xamante ne mooy di topp rek waaw asaaru seen jeexital yi ci yu yées waaw comme na ko bu yonante bay saa saa waxoon rek waaw la tattabi'anna sanana alladhina kanu min qablikum waat naa man rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di ngeen topp yoonu tëralinu ña nga xamante ne ñoo leen fi jiitu woon ah ba bu ñu duggee ci kan bu mbëtt ñenn ci buñ nee ci dabaj ñenn ci dabaj kon mooy topp leen ci lu bon bu boobaa comme que ñoo ko fi def ngeen leen ci roy yéen jullit ñi ngëm yàlla nga yeen am bu leen ñëwee yowmal qiyam borom bi da leen di jéggal waaw bu leen jéggalee nag jël bàkkaar yooyee comme que ñoom ñooy yenu bàkkaaru képp ku ko def ba yowmal qiyam ak seen bos ñu sëf leen ko loolu it beneen façon la boo xam ne hadis bi da koy yeno waxu yonent bi alayhi salaam da koy yeno mu ne wallahu taala aalam borom bi nga xam ne nag moo kawe moo ci nga xamante ne moo ci gën xam kon lii lépp yaakaar bu rëy la boo xamante ne buy am la nga ne ma mais attends man am naa benn laaj am naa benn laaj mais euh, jullit ñi dem safara nag ñu ne la waaw <laughs> mais jullit ñooñu dañuy dem safara ndax borom bee ko dogaloon comme ni ñu ko woon ci ñoom mais du ñu fa sax waaw du ñu fa sax te safara sos day jeex safaraay jullit yi day jeex <laughs> moo tax ñoom day jeex ñeelal mais gars yi dañ leen koy donn fu ne ah safara bu mag ba yéefaree nekk ñoom du dañuy ñëw ci safaraay jullit ñi di occupé ñaari place yi déedéet bu jullit ñi c'est que pour jullit ñi bu yéeféeri c'est que pour yéeféeri mais fa ñu nekk borom bi moo leen di defal këru ña nga xamante ne ñoo ne ñu doon naale lépp la ñuy <laughs> waaw bu jeexee fee du jeex ci ñoom ñoom sarmadan abadan wal iyaadu billah la waaw wal iyaadu billah kon nag loolu lu ama am solo la hadis bi bokk na ci liñ ciy jànge mooy at-tasammudu bil ilm waaw waaw di wóorlu di leerlu hadis yi ci xam-xam ndax Seydina Umar ibn Abdul Aziz bu daree nga laa nga waatloo nekkul ne da ngaa jumul waaji wala nangam waaye leerlu dafa baax waaw leerlu daa bokk ci li nga xamante ne ci ngëm yàlla la bokk waaw du képp koo xam ne lu mu wax rek ñu ne ëskay gongo xam nga kii juge la woon Abu Burda te doobu saxaaba woon mu ngi mel ni tey te te ñu comparé wu ma pour ne ñoo jege xaaju ñoo jege li may bëgg a wax nii ah sauf que pour jegeñal suñu kii yi suñu xel yi mu ngi mel ni ñu ne woon diw sëriñ doomu sëriñ bu mag la bu ñépp xam mu ñëw wax ñu ne ko yee ñu ne ko waatal ndax yow sa baay bi nga ne moo ko wax ndax nee nga sa baay bi nga xam ne ñépp ko xam ci yiw nga ne moom moo wax lii waaw ñun wolof yi buñ doon def lool <laughs> bon ñu ñeme yàlla moom ñeme nañ laa waat la ndax gars yi ñu bari ragalatuñ yàlla wal iyaazu billaah ci ñun waaw boo leen waxee dara il suffit que waat kese waat kese moo tax xoolal mentalité yi ni mu wutee xam nga Europe xool Europe France laa mën a jox exemple da nga ay façon aide yoo xam ne ndimbal yoo xam ne état bi da koy def di ko aider nit ñi nga xam ne seen loxo jotu la ak jot seen loxo jotul seen gannaaw yu bari xam nga lu ñu lay wax attestation sur l'honneur pour nga mën cee bénéficier wu buñ la laajee yenn yi nga déclarer ne lii ak lii ak lii voilà mooy wane ne yow daal Euh, mérité nga affaire yi ñu ne la nag da ngay def benn attestation sur l'honneur waaw mooy attestation sur l'honneur man wax ne maa ngi attesté li wax ne ah ci honneur comme que ñoom gëmuñu yàlla bu doon ci lislaam dañ lay waatloo mooy waatloo mooy place waatloo rek comme que ñoom yéefar lañ te gëmuñu yàlla ate lañ ñoom duñ la ne waatal ci yàlla <laughs> non dañ naan la yow sa honneur u bopp ngay engage que ne yow wax ji lii nga wax dëgg la sa tamit s'il y a des mensonges derrière on vérifie et on trouve que yow li nga wax amul boobaa yow di nga am problème ak justice te dina am ay daan yuñ la teg da gis façon sénégalais yi africains yi hein ñoom ni ñu ko jàpp dañ naan mii tuba yéen dof walla iyaazu billah mais mais xaalis mii mii mii digg ci affaire bi attestation sur l'honneur kese boo tee la ilaha illallah te dee tubaab bi du ko def bu xamee ne moom mérité wu du ko sax nekk di essayer mais ñun bari ci ñun. wal iyaazu billah dañuy jàpp ni gars yi kenn dimbali na karnas génn rek jàpp ne nax nañ ko léegi nag gars yi ne ko voilà léegi yow couverture médicale euh, ki universelle am nga ko am nga CMU. ndeketewoo sa waay li mu wax du dëgg de non non. mais nee na rey na tubaab bi quoi ngaa kay ñu doon man tubaab bi ah ñu ne aide sangam Covid am na <laughs> dañuy aider gars yi nga xamante ne dañoo nekk ci difficulté wala entreprise yi kii yow nga ñëw fecc waaw bind say affaire attesté ñu ne la attesté nga attesté. nan way lii kese teel a am sama ci ay ay mille euros ay mille ay deux mille trois mille quatre mille euros waaw yow ñii ñoo wóoree nga foog ne yaa ngi gañe yaa ngi dara xam nga lu tax nga jàpp ne ñoom ñoo wéré di parce que nité woo waaw lu tax parce que nité woo moo tax système yu nii yooyu yow miy xalaate noonu ak frontière boo mën di jóge c'est pas fait pour ñu mel noonu c'est pas fait pour des gens yoo xam ne ils ne sont pas respectueux ils ne sont pas responsables ils sont des menteurs par excellence te lépp lu ñu bëgg bu dee giñ gesee tax pare nañ ngir giñ ngir jot système yu mel nii c'est pas fait pour votre genre c'est pas pour ñu mel noonu wal iyaazu billah waaw waaw fen kese teema am mooy moom mooy kay gal sa waay waay jël bind bind ko noo xam ne yow doo tubaab bi du am dut que ni waa ji wax na dëgg ndekete yow kullu hada kadib waaye jàpp na ne mu ngi koy nax mais kan la nax kan la nax lu dul boppam wa ma yaxda'u wa ma yaxda'una ha illa anfusahum ñoom naxul lu dul seen bopp rek waaw lu dul seen bopp wal iyaadu billah waaw wal iyaadu billah mooy waatloo waatloo loolu bokk na ci façon yi ñuy dëgërloo xam-xam ak information mais loolu wax naa la ci ñoo xamante ne nii am nañu ragal yàlla waaw am nañu ragal yàlla mais bu dee ci façon yii àddina bii ñu nekk nga xamante ne nii këri bu daa tas waaw nar nar a tas ci kaw wal iyaadu billah waxoon naa la borom bi ci xéewalam la def bakkaar yi ñuy def du du du xeeñ du xesaw sinon wallahi kenn du ci kaw suuf allahu akbar kenn ci kaw suuf <laughs> nar moo bari wallahi nar moo bari gaa bari nar <laughs> non dañuy ner ner ner ner ner ner ba yow doo xam gars yi ana ci ban pied la ñuy la ñuy taxawee quoi Allahu akbar Allahu akbar ñeme yàlla lépp loo xamante ne wax kese koy may dinañ wax ba am ko kenn mënu ci dara benn kersa amuñu ko benn benn confiance mënoo ko placer ci ñoom. parce que wóoruñu de waaw wóoruñu allahu akbar wallahi te kenn wóoru ci waaw <laughs> c'est tellement grave kon waat ci la ci façon saxal xam-xam moo tax Seydina Omar ibn Abdul Aziz te loolu dañ cee xamee ne ku la waat loo tekkiwul ne dalaa gëmul parce que xabaar bi mu ko wax moo rëy te xaarewu ko wax waaw kuy bañ ñu vérifier say wax ah, ah. <laughs> képp koo xam ne bu waxee bëggul ñuy vérifier ay waxam wala bu ñuy vérifier ay waxam muy mer saa seetaat leen ko <laughs> seetaat leen waa jooju te bàyyi ay waxam ko waa te xam ne kii wóorut nit ku normal loolu warulaa merloo ñuy vérifier say wax mukk ñuy vérifier say wax warulaa merloo bu dee normal nga waaw li tubaab bi naan la confiance n'exclut pas le contrôle am naa ci yow kóolute ça ne veut pas dire jeex na man moom du ma contrôler mukk est li ngay wax wala li ngay def noonu laa am du déet du noonu kon Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala anhu loolu moo tax mu waatloo ko ba mu ko waatloo xalam dal moo xam ne kii juumul te tamit xabaar bi neex na mu daal di koy jàpp kon nag mu ngi noonee te tamit dañ ciy gis Seydina Abu Muusa ay njabootam ñoo ko solo xadiis bi mooy jàngalekat il faut say doom say gi ñu bokk ci njàngale ñi di ci ne waaw mais booy jàngale ñuy taxawaalu ji booy jàngale ñuy nekk di fon di defi leneen noonu la ñuy gaa yi nga xam ne du ñu fekk sax njàngale ba audio kenn la ñor bu dee ñuy def audio wala ñuy vidéo yéen ci loolu nekk kumpentum yow nga nekk ak say doom fii ci Dakar di jàngale mais ci réseaux sociaux yi koy def. sa njaboot kenn du fa fekk doo leen yar ci mbir mi di leen taaj ñuy toog di déglu nga bàyyi leen noonu te da ngay a sonal sa bopp ndax xam-xam boobu nga xam ne moom ngay jàngale bul fa toogul yow après war nga leen koo xamal bu dee ci yi nga xam ne man da ñàkk ñu xam bi ñu koy xam ne lu leen tere woon nga teg leen moo tax da nga loolu moo indi problème nga gis doomu sëriñ boo xam ne du xam tus dara du xam baayam nekk géej gudut gudut waaw gaa baayam nekk géej gu dul fer ci bopp domaine xam-xam yi presque mu am ab taawam wala léeg-léeg taaw yi sax ñoo ci tane parce que ñu bari buñ newee euh, noonu dinañ xaw a jël seen doom seen boole mais buñ commencé bari rek léeg-léeg bu bàyyiwul xel moom sëriñ bi wala kii boroom xam-xam bi day day sàggane ñeneen ñi waaw seenub yar seenub jàngal leen te mu sàggane ko wala bàyyi ko yoo xam ne du ko vérifier mukk waaw. loolu mooy indi nga gis koo xam doom yi xamuñu naada dara lañ xamul <laughs> dara waaw waaw gaa yee leen di yaakaare dong ku ni xam nañ mais kuy vérifier léeg-léeg sax jarul vérifier il suffit mu wax waaw <laughs> il suffit mu wax parce que ku wax wallahi <laughs> ku wax feeñ maa ngi naan Labid da doon wax mbir mi Labid waxu ko de <laughs> Zuhayr ibn Abi Sulma baayu Ka'b ibn Abi euh, Ka'b Ka'b ibn Zuhayr moo ko wax saxaaba boobu baayo bokkoon ci al-mu'allaqaatu sab'a waaw wa ka'in tara min saamitin laka mu'jibin noonu la ko commencé ziyaadatuhu aw naqsuhu fi at-takallumi lisaanu al-fataa nisfun wa nisfun fu'aaduhu falam yabqa illaa suuratan lahmi waddami Zuhayr ibn Abi Sulma moo ko wax mooy ku wax wallahi ku wax feeñ mu ne wataay ndóol ñaata gis ay nit ñoo xam ne min saamitin ku ne nit noppi waaw laka mu'jibin ba waxul mu yéem la waaw ndax boo waxul moom feeñoo waaw ku waxagul dara bindoo waxoo defoo dara luy wane yow ñuy xam la nekk ci si yuq yi ak sa biir la ngay am kooku moom doo ko xam quoi moom da ngay mu yéem la ndax lool <laughs> waaye kaay ma wax la leen man Zubayr ibn Abi Sulma aka amoon non saar bu yéeme la woon waaw boo tax bi may ko doom ju mel ni saxaaba boobu Kaab mais Kaab kese la baayu Kaab kese la woon yow sax ko yow fay fay fay Kaab ñooñu waaw déet man mu nga xam imaam ibn Zuhayr borom Burda bi mooy ki njëkk way xadi xasidaam boobu baanat su'aadun fa qalbi al-yawma matbuul mutayyamun ismaha xadis kii boobu noonu way boobu noonu dafa ñëw bon loolu taxu ñoo jóg <laughs> def benn crochet de Zuhayr keroog gis nañ ko ci siira bi yaatal ko bi yonente bay sa saam doon dem Makka di ko ubbi am nañu waxoon ne ñooñu ku leen fekk foo leen fekk sax même ñu laqatu ci ginnaaw kaaba gi ci kii kaaba gi sax na ngeen leen faat Zuhayr bokk na ci yonent bay saa saa waxoon ñu faat leen moo mooy ci occasion boobu lañ ko gisoon mais tekkiwul ne occasion boobu la ko waxe woon voilà ci lañ gisoon façon yooyu yëpp ñoom Ibn Xatal ak façon kàccoor yooyu Zuhayr <laughs> dafa dafa wax ay ay poème poème bu mag la woon frère bi wax moo tax ma ne la est-ce que jubay euh, Kaab la juróom mooy Budayr Budayr ibn ibn ibn euh, kii Kaab Zuhayr bu Budayr Zuhayr na bi sunne voilà Budayr tuub frère bi tuub <laughs> parce que dañoo dem di sàmm ay ay seen seen gàtt yeeg seen yooyu jaar côté Médina mooy ko may ma ma dem <laughs> waaye gis yonent bay saab saab ak yooyu mooy dégg nañ ay xabaaram ma dem xool man bu dee mu dem yonent bay saab saab bu gis leer bi ak la yonent bay saab saab di jàngale mu tuub kaa mu toog toog di ko xaar gisu ko ñu ne ko ba ay ñu romb ne ko yow sa frère bi ngay xaar waaw mu ne mais moom tuub na léegi jullit la mu mer léegi daal di wax ay vers yu ñàkk teggin yonent bay saab saab ak Seydina Abu Bakar ko aral <laughs> ne walla iyaazu billaah lay saa saa ne woon képp ko gis Kaab rek na nga ko faat <laughs> léegi Kaab bon ci gàttal bi nga xam ne ci la ñëw ngir tuub dafa laqatu ba ñëw ba agsi ci kanamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ñu tëj ko quoi voilà waxuñ la fi mu jaar yëpp yow rek agsi Yonent bi saa saa gaa yi ne Kaab soo fekk agsi na noo koy rey agsi na laata ñu koy kii rek mu commencé baana su'aal <laughs> fa qalbi al-yawma masbuul ba ci affaire yi jeexe ah. <laughs> <laughs> nubbitu anna rasulallahi aw'adani wal afwu 'inda rasulillahi ma'mulu voilà <laughs> la ta'khudhanni bi aqwali al-wushati wa in udhnib waqad kasurat fiya al-aqaawilu inna ar-rasula la sayfun yustanaaru bihi wa la yustadaa'u bihi muhannadun min suyuufillahi masbuulu wala masluulu voilà mooy war a wax loolu léegi bi ñëwee tuub kaabu boobu voilà moom laa doon wax naan la bon mooy xadi xadi xadi daa boobu bon dañ naan ba mu ko jàngalee yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam burda bi mu soloon manto bi mu soloon la yëkkati summi ko daal di koy solal loolu moo tax ñu tuddee ko qasidatul burda après am ñeneen ñu ñëw ci gannaaw di way yu mel noonu comme al imaam al Busayri yi bokk ñu ci gën a siiw hein voilà <laughs> waaw moom laa doon ne bon euh, moom nag baayam moo doon wax nii nekka wa kay tara min faamitin laka mu'jibin waaw ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi lisaanul fata nisfun wa nisfun fu'aaduhu falam yabqa illaa suuratal lahmi waddami waaw mu ne ñaata yoon ngay gis nit koo xam ne bam noppee dalaa yéem waaw oh, samtu nga waaw ba mu ne bu noppee toog hmm, kii di xam naa mooy parce que da ay mbiram ak nii mu noppee xam nga noppi day jox nit ci charisme mbal mbal gu surtout wax yu amul solo da ngay soof quoi liñ naan une personne soof <laughs> benn nit ku soof benn nit ku soof ah mu ne nag ñaata ngay gis koo xamante ne dafa noppi nag mu yéem la waaye ziyaadatuhu la koy yokk aw naqsuhu wala la koy wàññi sa yéem nga yéemu gi nga ko yéem te waxamut defagul gis nga la ko yow la koy yëgati après la koy wàññi mooy fi takallumi ci waxam la nekk buy wax di tey nga xam ne kii jar na nekk na ah dëgg la kii yéem na ma ah non moom kay ni ma ko gis wala mu wax rek nga xeeb ko nga nga am kersa quoi ni waaye ji ni ma ko yaakaaroon moo mën a wax lu toll nii njawmbe yu toll nii waaw mu ne ndax lisaanul fata gis nga làmmiñu nit ki nisfun benn wàll wa nisfun fu'aaduhu beneen wàll wi mooy xol bi comme que ñaar yooyu xol bi dafa nëbbum amoo ci accès làmmiñ yi mooy traduire li ci xol bi di ko wax moo tax falam yabqa gis nga boo dindee ci nit ci làmmiñam ak xolam falam yabqa desul illaa suuratul lahmi waddami lu dul karkaasu li nga xam ne mooy suux bi luy des yaram bi ak deret mais la ci am solo mooy làmmiñ bi ak xol bi waaw nettali woo naan si naa Luqman lay sang bi da ko ne sang bi da ko dama indil ma rendil ma am xar mu rendil ko mu ne ko indil ma ci li gën am solo ci moom mu indi làmmiñ wi ak xol bi mu demaat day ba yeneen bis mu ne ko waat Luqman damaa bëgg nga rendil mam xar mu rendil ko mu xar mu ne ko tay nag damaa bëgg rendil ba li gën bon ci xar mi mu indil ko làmmiñ wi ak xol bi mu ne ko waaye wa mu ne ko waaye keroog maa ngi la wax rendil mam xar andil ma li ci gën a baax nga dil ma lan nañu ak xol bi tay ma ne la andil rendil mam xar andil ma li gën a yées nga dil ak ma lan nañ de xol bi ñoo demee noonu <laughs> Luqmaanul Hakim alayhi léegi kon euh, ñii li tax Abu Muusa dafa yar doom yi liñ doon wax ci ci li nga xam ne mooy xam-xam waaw moo gis moo gis nga càllale bi ay bàyyi te ay ay ay ay ay kiiwam ay doomam ay sëtam waaw loolu mooy li jaabu waaw bu boobaa yellu na moos lañ doon defal sa baay fii teraanga ndax la mu taxawoo woon ñu defal la ko waaye bu dee yow defoo fi dara bal ay xëm-xëm kese nga fi wax di yàq kese di mbubboo sa baay <laughs> waaw te doon sa baay moom ci zahir nii moom doon sa baay ku gën <laughs> waaw waaw eh, waykatu arab bo laysa al fata man abi inna al fata ha ana mu ne kii <laughs> kay cam sa <laughs> nekkul koo xam ne moom palmarès am yëpp mooy sama baay nekkoon na saa baay waxoon na saa baay nekkoon na saa baay mais ma ne ak ngóor nag mooy lan ak njàmbaar bu lool waa yow sa baay mara mooy saa baay na saa baay saa baay tey saa baay <laughs> yow t'as rien fait mais lii dëgg dëgg fuluw wax <laughs> cam sa wax mooy ki naan ah anada maa ngi nii taxawu fi la ne woon ci mbaax mu nekk ko waaw <laughs> walladina amanu wa tabatuhum durriyatuhum bi iman looloo am solo ñi gëm yàlla seen njaboot ja topp leen ca gëm yàlla ga ak seet la tega waaw kay <laughs> kon nag Seydina Abu Muusa nii la yara ay doogam waaw tamit dañuy xam ne nit ki tamit dañ ciy jànge buñ la yow boo waxee xam-xam ñu ne la am ku la bëgg a leerlu ne la est-ce que lii ñoom la demee wala yooyu waroon mer Seydina Omar ibn Abdul Aziz bi mu ko waxee euh, Abu Burda pourtant juge la même mu ne waaye xalifa la woon eh, Euh, mais juge la quand même neewul vingt ah loolu nga ma koy laaj waaw ah. te bul yaakaar ne boroom xam-xam yii nii waxoon naa la ko fi yu yàgg du ci riyaat bi xam nga dañuy dégg ñun wolof yi léeg-léeg nga dégg ñoo xam ne wallahi yal nañu borom bi aslahana allahu wa iyyahum ñuy wax wax yu garaaw naan borom ah xalaam xam-xam yi nga xamante ne nii xadiis yi dañ doon defaral buur yaay xadiis yaa ngi wax loo xam ne wallahi bu la ko boroom bi fayee sa kàddu boobu yow gis nga bu la ak ñooñu ak li nga wax ci ñoom bu la ko borom bi fayee te jéggalu la yow lu lay teree dugal sawara laa gisu waaw ndax ñu leeree noonu borom bi yëkkati leen ñu ragale woon yàlla noonu nga leen di tuumaal ne dañ doon waxal yonent bi saa saam lu amul yonent bi te ñoom ñépp ku ci nekk xam lu yonent bi saa saam wax ci ku koy waxal lu amul man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan naar waaw képp ku ma waxal lu dul dëgg na préparer chaise bag ba muy installé ba muy jekki biir safara moo tax beneen riwaaya bi te loolu mutawaatir la xadis boobu mooy man kadaba alayya falyaljin naar imaamu muslim ñu bari andi na ko ci muqaddimaam bi rahimahullah yonent bay saa saam ne képp ma fenal waxal ma lu du dëgg kooku na dem directement dugg safara waaw ñoom ñu gën laa ragal yàlla képp koo gis ci ñooñu duñ seen morom laa wax nga ñëw di tuumaal janti njolloor yooyu le waaw naan dañ doon defar ay xadiis ngir buur yi waaw nañ Zuhri bi ko buur bi ne Umayyad waaw <laughs> walladhi tawalla kibrahu kan la imaam Zuhri na ko eh, kii kii la eh, eh, Abdallah ibn Ubayra mu ne ko kadabta ah <laughs> wax nga lu amul ah Imaam Zuhri na way te nga waxul wax na lu amul te xalifa bi la doon waxal kan na lu man way laa amalaka wala laa ummalaka nga naan la. Allahu akbar <laughs> yal na bul am mbay dane eh, lu lu lu xalif <laughs> pas xalif yi xam Sénégal li yàq non lu <laughs> xalif de tous les musulmans la wax bi ñuy doxoon jullit ñépp ñépp ñépp Allahu akbar min al Hind ba jiite woon de l'Inde bilaadu Xuraasaan Iran Pakistan réew yooyu yëpp jaar arab yi Afrique nord ba Andalousie xalifa bi jiite woon loolu la imaamu Zuhri ne ko yàlla na bul wala nay man maay wax lu amul waaye Sayyidatu Aisha nettali ma mu ne kooku mooy Abdallah non non kii waxuma nettali ma mu jëli ci mu ne kooku ma Abdallah ibn Ubay nga ñëw naan ma bu rek ma waaye yàlla bul am nday laa wax wala bul am nday léegi kooku nga ne moom da doon defaral ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay xadis ay buur quoi ngir am la nekk seen poche wala dundam neex moo tax ñun maa dañ ñuy embrigadé ci ay façon nit ñoo xamante nii ñoo gën a yées li gën a yées ñu toog nekk ay guru ay kàcc kat yu mag di wax naan dañuy wax pour le compte de Serigne diw wala de tarixa diw lépp lu ñuy wax ay kadib lañ ngir yëkkati Serigne ba ñu jokku nee nañu il faut ñëpp bon waxoon naa la wolof man man je me demande c'est quoi le problème de certains chez certains wolof ci ñenn ñi ba nañoo baax il faut ñëpp bon ngir seen Serigne baax mais lu la teree baax sa sëriñ baax ñeneen ñi baax non mais ci ci daraa ñi yëpp ñun sëriñam ba bon loo ñeneen ñi mais baaxul waaw léegi nag nga gis nit ñi mooy troupeau yi topp ci ñu wax yu mel noonu di leen diglu saa si ne ñu leen koy bombarder du matin au soir ñu naan tey diw li mu wax ci sëriñ bi ma ne waxoon naa la ko fi diw mu wax ci sëriñ bi ça veut rien ak ku man di doon amul benn njariñ li am njariñ mooy est-ce que la mu wax am naa amul waaw te borom bi dañoo joxe xel ngir ñu gis xam lu yenu maanaa ak lu yenuwul maanaa ak koo xamante ni sëriñ bu bu bu tedd yow ku la wax sëriñ Touba wax yenn wax da xam ne waxul dëgg waaw parce que sëriñ Touba ni muy wax am na wax yoo xamante ne nii nit ku baax du waxe noonu jamais façon yi ngay gis ñu nekk naan dañuy nekk ci suufu tànt di pënd yëkkati fuul yi gars yi di daanoo ko kii ak moo xam ci gàmmu yeeg màggal yeeg yooyu ak ak yenn yi di wax yu amul yooyu naan alxaaji Malick nee na wala di ko sosal da ngay dégg xam ne lii Seydil Hadji Malick il est impensable inadmissible muy wax c'est impossible wallahi c'est impossible ak Cheikh Omar Fouti wax na waxul li mu wax demewul noonu ndax parce que Cheikh Omar bu waxe noonu radiyallahu anhu du waxe noonu ngay wax ji ngay dégg xam ne lii amul gis nga taloon li la koy may mooy nga nga nga dugg seeni wax waaw waaw mu dee nag yow xamoo seeni wax la nit ñay wax ci ñoom nga nga nga jàpp lool sa affaire la yaa ko teg sa bopp voilà mais boo liiree seeni bind yàgg liir seeni mbir képp ku wax ci ñoom bi nga xam wax juñu man attana wax ak juñu attanu la wax jarul sax ngay nekk fi yow sa nga koy am mu ngi mel ni docteur montre docteur montre gis nga ku ku mën a defar montre nii di réparer ay montre léeg nga nil ko montre boo xam ne gis nga bu ko jëlee du fi nekk di di seet di def laaj bu seet seet bu yàgg mooy soxlawul di def ay recherche yu bari di ubbi affaires yi di xool léeg-léeg day ubbi gis nga bët boobu muy yor benn kii bu sew boo xam ne moom moo koy agrandiral affaire comme microscope gis nga da nga koy jox mu ubbi ko xool rek xam ne bii baaxul te boo demoon jox keneen mu seetal la ko seetal montre bi baaxul lu tax parce que dafa yàgg jar bu dafa am expérience ci mbir mi gis nga mécanicien boo xam ne bu xam oto la gis nga bu duggee ci oto dóor contact bi dégg moteur bi rouler mu daw tuuti dina xam est-ce yi baax na wala déet te yow bi nga xam ne yow du sa du sa tamit dina xam moteur bi est-ce problème ak nangam ak nangam rien que biir kese la def moo tax léegi booy wax mu ne la may ma tuuti ma déglu may ma tuuti rek damay xool voilà. surtout moom biir kese moom biir ful defagul dara li nga def rek la def mooy bi nga indi oto bi dawal moom loolu la def dafa dugg rek dawal. lu tax mu am xam-xam boobu parce que dafa yàgg jar bu affaire bi dafa expérimenter affaire bi nit ñu baax ñi nag boo yàggee ñoom ñoom itamit noonu ngay xamee lu ñu mën a wax ak lu ñu wax lu ñu attanu léegi nag ñi nga xam ne xamuñu dara te bëgg na ci poosu nit ñi lu ñuy def di wax la neex nit ñi waaw di pataawal di ponkal gaa yi di leen di di di daanu rek di fa moo tax li ma dégg nii waaye mu ne en tout cas wolof yi moom xam naa ci fii <laughs> mu ne <laughs> Sénégal moom <laughs> képp ku ñuy yëkkati ba ca kaw waaw ndax gaa yi la lay yëkkati ngay waxi tojaange mais da leen a arrangé. di wax wax yoo xam ne amul mais gars yi ñoom na nga xam ne ñoo jëfe seen compte di la jox di la di la di la neexal may nañ la may terrain léeg-léeg sax ñu may la soxna léeg-léeg bu ñuy demaale fenn sax yóbbaale la nga leen di waxtaanal ak yooyu bés ba ngay waxe lu leen neexul benn jour te ñoom xamoon nañ la la nga doon wax amula ah. mais comme que da doon defar seen biir ñu bàyyi la ci biir di la neexal di yëkkati nit ñi amul moroom nangam bés ba mu leen di wax leen neexul bés boobu lañ koy waddal moo tax waa <laughs> ma dégg benn waay ne man daal xam naa ci lenn waaw waaw c'est que bon lenn événement la bu mel noonu quoi comme lii ñuy wax mu ne ah ñi koy dal ñii ñooy ñi ko yëkkati woon <laughs> waaw nit ki nag boo boo boo yafalee sam kuy <laughs> boo yafalee sam kuy buy daaj mbëkk yow la koy njëkk a daaj daa nekk nag yafal nañ ko ba mu màgg léegi mu dël wal ba da ko ñoom ñi leen nag moo tax may la wolof yi lenn la mu ne Sénégal lenn la gis nga bu ñu lay yëkkati yow bu ñu lay bu doon matelas yu bari di teg ci bi ndax gis nga nañu la la jël ci suuf boo amul woon matelas yu baax yoo tegoon yuy amortir sag wàcc sag nit dell ci suuf tey nga am problème soo <laughs> tax yooyu yépp loolu ciy génne waxal dëgg waxal dëgg te yàlla tax waaw koo manu la gisum mbindam bul nettali kon nag ñii nag sori woon nañ <laughs> <laughs> ah, <laughs> kon ñii Seydina Burda radiyallahu taala anhu kon xam naa ci kaw noonu ñu daal di yem noonu bii di ñëw insha taala ñu daal di koy gis beneen hadis bi te lii day wone nasaraan yeeg chrétiens yi ñoom àjjana du pour ñoom parce que ñoom mooy li ñu waxoon ci jamono yee ñu wees ci mushrikuun yi lañ bokk ñi nga xam ne ñoom la yonent way saa saam ne lan tadxulul janna illa nafsun muslima lu dul bakkan bu nekk jullit moo koy dugg. koo dul jullit. noo man di doon ak loo man di def boo deewewee ci noonu.